wala suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa aati da alqurbaa xaqahu walmiskiina wabna alsabili wala tubadir tabdiira kon suñu boroom tabaaraka wa taala <clears throat> di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñaar fukkeelu laaya bi ak benn mu ne kon ba léegi bi naa bi mu waxee li nga xam ne moom la digal daal di koy dogal ba pare bind ko daal di koy digal jaam yi moom ne leen da ngi jiital borom bi waaye rafetal ci li nga xam ne mooy waajur yi loolu bu dee mooy waajur yi nga xam ne moom la naan waajur ak tiin yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne mooy yu yu yu yu yu ban yi nga xam ne mooy ñi la jur ñu borom bi def nga jaare ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo la soqal ñoom la borom bi jaare ci sag màgg ak sag yooyu ci seen loxo bu dee ñooñ lay wax waa léegi lan ngay wax waajur wi nga xam ne sa wàllu ruux li ëpp njariñ mooy ndax ruux moom bu yàqoo mooy yow yàqu nga voilà mooy sa wàllu spiritualité li jëm ci wàllu sa digganteeg sa borom waa kala ci jàppale taxawu la ci comme nekk sa baay waa kooku moom bu dee kooku kon moom nan lay demee moom nan nga ko war a jàppee loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a màgg rawatina nag loolu mën naa nekk ne waajuru tiin mooy ki la jur moom ci boppam mooy ki nga xam ne moo la xamal sa boroom jàngal la xamal la ba pare dina tegtal ci li nga xamante ne moo war sa digganteeg sa borom te di la ko jegeel kooku moom day gën a tee feddale ku nga jàpp ko mooy mën naa nekk même personne bi man na nekk nag ñaar ñu wute wallahu ta'ala a'lam mu ne wa aati dal qurbaa xaqa mu ne wa aati joxal dal qurbaa ñi nga xamante ne ñooy way jege ñaale yi xaqahu way jege ñaale bi nanga ko jox li nga xam ne mooy xaqam de mooy ne borom bi tabaaraka wa indi wu ñu fi ci kaw suuf ñu mel ni ku nekk di vivre en autarcie mooy ne yow daal ba say mbir baaxee daal sa yoon newu ci yow daal yaa nefale sa yow daal sa lépp mu ngi tourner daal yow daal mooy li daal say bëgg-bëgg daal mooy kaaba gi nga xam ne lépp daal ci la war bi tawaaf di ko wër déedéet du loolu mooy boroom di def la fi indi boole ñu fi ak ay bindeef yoo xam ne ci ñoom nee na ñenn ñi ay yéeféer lañ ñenn ñi daal di may gëm te ku nekk nag am na noo war a doxalee moom léegi nag loolu nag muy mbokk yooyu nga xamante ne nii mooy say mbokk man na am ñoo xam ne gëm nañ yàlla am ñoo xam ne gëmuñu yàlla waaye nag tekkiwul ne comme ko loolu la man ki gëmul yàlla du ma ko jox yenn àqam yu ko war déedéet suñu boroom ne waati na nga jox dal qurba ñi nga xamante ne nii ñooy waaye jege ñaari ñi de xaqahu li nga xamante ne mooy àqam mooy li nga xam ne moom la borom bi teg nga war koo def mooy rafetal jëme ci ñoom yéwénal seen diggante nekk ñoo xamante ne nii tamit di leen dénk li nga xam ne mooy lu baax di leen tere li nga xam ne mooy lu dul noonale safaan loolu na ko taxawe de am na ñu ne wa aatidal qurba haqqa mooy ñi nga xam ne rawatina ñim ci jublu fii rawatina mooy njegeñaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne mooy lan mooy di leen jox li nga xam ne borom bi taala moom moo leen ko jox ci butin de guerre loolu mooy bu ñu demee ci xare lañ fay amee loolu nga xam ne moo doon dem ci yonent ba lay saar saama kay tam loolu le na ngeen leen ko jox de loolu nag nañ ci gën a ñëw suuratul anfaal bu ñëwee ci yasalunaka anil anfaal kon loolu insha allah ci wàllu butin de guerre ak yooyu ak àtte yi loolu ci lu gàtt quoi ndax newuñu ci jataay ngir yu mel noonu di yaatal insha allahu taala kon daal li gën a lii wa aati joxal dal xurba waaye jage ñaale voilà ñooñu nag li ci raw mu ñu ci gën a kii mooy bu dee nit ko am soxna soxnaam waaye bu dee ay doom say doom bu dee say waajur say waajur rawatina ak ñi nga xam ne ngeen ay ay voisin ngeen mooy ngeen bokk palier wala koo xam ne yow say mbokk dëkkandoo dëkkandoo lañ amoo droit yow am parce que yaa am ngénte quand il faut nga baare tali bi ba kenn wanu fee jaar wala nga nekk fii ci nga kënjëng kënjëng gi teg say musique di. ji sax duñ xam lu ñu jullee yow loolu noonu dafa loolu xa dafa xaram ngay ñëw di lor nit ñi ci ñoonu parce que lan way sa doom la dañ koo war a teral dañ koo war a màggal boroom bi moo leen may doom da ngeen a war a sant daal di bëggee woo gaa yi ngeen musique fii def lu ne loolu dafa xaram ngeen di mën na ngeen non seulement jëf jooju dafa xaram rawatina nga boole ci di lor li nga xam ne mooy si dëkkaande yi moo xam julli lan du julli na nekk fi maroo fi nekk naan man ay allahu akbar laay wax moo tax damay déranger ñépp déedéet ko def kenn amul droit ñëw jëg jàkka wala fenn ne man façon bi ma fiy jaamoo yàlla moom laay imposer ñi ci des ñi ci des dañoo war a def ni man loolu moo taxawul fenn voilà yow ñëw ci jàkka ñii yoo ngi jàng ay duruus ñii di def ay tafsir fële ñii di jàng dundu yonent ma lay saa saa ñii di jàng ay xadiis yow nga ñëw di julli mu nekk après diggante timi sa gée nga ñëw ne nii allahu akbar ba pare nag di tari ca kaw ngir ñépp war a noppi déglu la parce que wa iza al-qur'an ndax suñu borom wax na comme ni ñu koy gisee ci suuratul aaraaf bu ñu jàngee alquran na ngeen déglu dañ naan yow xamoo li ngay wax te xamoo dara bu waxul loolu dinañ ko leeral te amoo ci alayhi salaam comme niñ ko gisoon ci hadis bi nekk sahihayn bu sayyidina wa mawlana Abdullah ibn Qays Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ba gaay di yonent bi alayhi salaam bañ jógee Tabuk di ñëw ci yoon bi nekk ci ba ñuy waaj a dugg Medina gaay sahaaba yi radiyallahu anhum di sant seen borom di ko màggal ay Allahu akbar ak la ilaha illa Allah di wax ca kaw a kaw a kaw ba seen tympan seen timbre voix yi dina ra yàqu mooy ndax yonent bi alayhi salaam moom mooy ki nga xam ne mooy docteur docteuru xol yi waaye mooy docteuru li nga xam ne mooy yaram yi mu ne leen ayyuhan nas e eh yéen nit ñi irba'u ala anfusikum ndànku leen mooy wax leen lu ndànk neewu leen bu leen sikkar bi sikkar baaxul waxu leen loolu da wax leen ndànk yeefu leen loo xam ne lu yem la ci yéen mu ne leen xam ne ne woowu ngeen asamma wala ghaiba ki ngeen di ñaan di ko woo te tamit di ko dagaat di ko sikkaraat di ko sikkar di tudd ay turam ak yooyu nekkul koo xam ne dafa tëx wala koo xam ne dafay newul ba ngeen war a xotti seen baat yi di yuuxu noonu le kon nag loolu la mooy terewul leen li ñuy jëf kon mooy manoo ñëw loolu manoo cee nekk naan bay lor say dëkkandoo même bu dee ñuy jullit danga leen a war a respecté mais ku mel noonu yow dan sax nga ko man a woowe ci diine ba mu gisee new sa comportement bu bon bii ndax faale woo kenn parce nee nga yaa nekk ci diine ku wax nga naan walla ñi alquran lañ bañ a dégg nekk fi cinq kër du matin nit ñi war a julli six heures nga jël rajo bi teg ci alquran Sudays rahimahullah wa hafiza ba pare yokk ko ba mu sës kenn mënatu fee nelaw ñuy wax nga naan alquran lañ bañ a déglu ko xamul li muy wax. waaye loolu la moo la alquran lañ bañ a déglu bàyyil nit ñi ñu nelaw heure bu ñuy julli jotee nga daal noddu loolu mooy li nga xam ne mooy sunna allahu taala alam moo tax xër kese ak jàpp ne lii loolu doxalul dara il faut mu tegu ci xam-xam bu leer boo xamante ne nii moo koy suuxat de sinon ça jariñ à rien ça kon mu ne wa aati kon joxal daal xobu daal qurba way dëkkaanjël yi xaqahu seen xaq ni nga xam ne aqu buñ la woowee comme yam waxoon rek xaqul muslimi alal muslimi saba mooy sitta wala saba mooy ne aqu bi nga xam ne moom la jullit bu nekk am ci kaw beneen jullit bi comme ne sax imam muslim rahmatullah Buxaari yi rahmatullah alayhi mu ne kon nag loolu juróom denn la wala juróom-ñaar bu la woowee nga daal di koy wuyu mooy bu la woowee daal di lay soxla ci mariage boo xam daf la ci invité bu dee ne amul lu bon luñ fay def lu wuuteeg charia lu charia yi bañ yow wala boo xam ne même am na fa boo demee man nga leen koo tere mu ne ko wuyu na nga dem waaye bu dee ne daf laa istansara dalaa nangu dala sa mbokk jullit dalaa ñaan nga dimbali ko kooku na ko dimbali waaye bu dee ne daa nekk koo xamante ne daa bëgg daal di ngay daal di koy eh, mooy nga daal di koy conseiller jox ko bu baax laay biir ko na ko ko def waaye bu dee nekk koo xamante ne nii. bu feebaree na nga dem daal di seeti ko amul toog naan ku nekk rek di laye waa man sama liggéey bi xam nga bu ma wàccee ak yii ba tax waa ji feebar kenn du ko seeti loolu moom lu ñaaw la te bon la loo xamante ne nii rafetul ci ab ànd te tamit doxalul tous mooy il faut jamonoy bànneex ngeen man koo bokk ko mariage bi mu la invité woon bu naqaree it ngeen man koo àgg ngeen man koo ànd mu ne bokk na ci ci àq yoo yële bu nekkee ne nit ki kon dafa faatu mooy nga mooy nga topp li nga xam ne mooy janaazam mooy buñ topp bu dee ne man nga ko loolu ci xàq yi kon mbir maa ngoo nga de voilà bokk na ci tamit bu la nuyoo nga fay ko voilà bu la nuyoo ay nuyu la ngay ngay faire semblant di tay tay lu mel ni déggoo ko ngégg ci mbedd mi nga gis ko fële mu gis nga gis ko daal di sëgg mel ni gisoo ko ba yan xam ne manoo gé manoo def demi tour nga dox ba jege moom mu lay nuyu nga ngay faire semblant di déggoo ko yaa ko tey tey nga deede loolu di ko fay ëllëg te sa yu baax yi ñu waxoon ci jotaay yee weesu moom nga koy faye kon nag bu la nuyoo nga fay ko bu tisoolee ne alhamdulillah nga ne ko kan yarhamukallah bu tusoolee ne alhamdulilah sant mboolem sant yi ñeel na borom bi yow daal di ko azza wa jalla nga daal di koy tontu ne ko yahdikumullah yal na la borom bi gindi moom mu ne ko wa yuslihu baalakum <coughs> wala yahdikumullah borom bi gindi leen te defaral yéwénal seeni mbir kon nag mbir maa ngo nga ne ko yarhamukallah yal na la borom bi yërëm yërëm après moom mu ñaanal la ne yahdikumullahu wa yuslihu baalakum kon àq la ay nekk fi di faire semblant que ne yow bañ koo def may da ngay sa bopp di ko fay ëllëg de kon àq yaa ngoog nag yooyu yépp nag bu ci nekk na nga ko jox ña nga xam ne ñooñu la waxuñ ne ñëw fekk ak ak ak néew loolu boo ko manee wala wok yow yu ñàkk fayda tax doo fa dem loolu ah lekk la loo xam ne lu doy waar la moo tax Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhuma keroog bi bi mu déggee Seydina Abu Hurayra di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku topp fekk ab néew ñu koy waajal di am benn montagne yiw boo ko toppee nag ba dem ba niñ ko denceeg yooyu yëpp di nga am ñaari montagne moom affaire bi da ko jaaxaloon mu ne waaye yow lii après mu dem laaj sayyidatu Aisha mu ne ko waaw yonent ma ne sa sa moo ko wax mu ne ko la ilaha illallah ne ñun xam ñaata yoon lañ dañ tañ lu daal di gàttañ lu ci li nga xamante ne mooy ay yiw yu toll nii ndekete lii yonente bi alayhi salaam waxoon na ko te man moom mi nga xam ne day topp jeexitalu yonente bi alayhi salaam mais loolu sa xamu ko woon de wax na ko mais bu ko xamee léegi fu am néew amee bu ko mënee da koy def la tout dem fekk ko ba niñ koy jébbale boroomam ngir mu am xiraatan ñaari montagne ci yiw loolu mooy képp ku ko man na ko def waaye nag nekk yow sa règle daal lenn la lu xew nga taafantaloo yoo xam ne du dara yow bu la yow la xew la nga bëgg nit ñëm ñëw loolu doon demewul noonu le kon mbir mi du loolu kon waati joxal wala dal qurba waaye jege ñaa la ji xaq waqam wal miskiina ak ñi nga xam ne waaye miskiin yi mooy ci sa wàllu alal tamit wal wal qurba boo ñi nga xam ne dañ leen ngay mën a dimbali ak ñi nga xam ne moom dañ leen a war ñi ngay dundal ñooñu farata la mu ne ñi nga xam man nga leen a dimbali tey borom bi jox la ko nga man ko ñoo ñuy jox leen seen xaq nga dimbali leen ci sa wàllu alal wal miskin ak dooleeg ak ak xalaat xalaat conseil ak yooyu yëpp wal miskina ak way ñàkk ñi wab sa wab na sabil ak ki nga xam ne doomu yoon la dafa tukki ñëw amatul dara ndax fii nii mu dëkk dafay tumuranke kooki na nga ko jox àqam ci sa alal boo ko mënee dimbali ak conseil boo koy jox ak xalaat yoo xam ne moo koy génn ci situation bu metti bi mu ne wala tubadir waaye bul yàq moom tabdira ak yàq ak pasar pasaree bu ko def de